muhammadina alhamdulillahi rabbil alamin ba yàlla mooñee seydina adam bi dugal ci leer googale fekk diisoo nag malka ne maa ngi namm bind mbir moo xam ne bis bu ma ci pare yéen ñëpp na ngeen sukkuraam te nangu te jébbalu <clears throat> ba yàlla bindee aadama ba aadama jóg di dox daal di doon jëmmu doomi aadama boo xam ne dara desul ci moom léppam bokk na mot lépp lu yàlla bind nit moo ci gën a rafet kon nit ku war a fonk boppam la nit ku war a defar boppam la ba yàlla wooye malayka yi jëkkat loolu mu delloo nelaw ci yonent yàlla aadama mu daldi nelaw yàlla dindi ci wàll càmmuñam gi faar ba ca gën a tuuti ci suuf daldi ca bind aw jigéen tuddee ko Hawa jëmmu nit ka mu tuddee ko aadama ba aadama yeewoo daa yem ci jigéen googale ah góor ak yàkkamteem cofeelam jëm ci moom mu tàllal loxoom ne daf koy teg ci Hawa daa di ko raay yàlla na ko déedéet déedéet mbir mi du noonu de lii sart mooy tax nga doon kilifaam mu ne ko sart yooyu mooy yan mu ne ko sart yi ma lay jox si boo ko saxalee ma may la jëmm ji muy sa soxna sart yooyu boo ko motalul jëmm ji du so du doon sa soxna moom mu ne ko yàlla sart yooyu attan naa ko ah góor lu mu bëgg rek attan naa ko xamagul lan la nee na àttan na ko gént guñ la waxagul noo koy nettalee mu ne ko àttan naa ko mu ne ko bul ko xas bul ko ŋaññi bul ko doxedil bu xiifee nanga ko lexal bu maree nanga ko nandal bu rafle nanga ko wodd nanga ko dëkkal mu ne ko nangu naa sart lii mooy sart bi taxoon yàlla jox góor jigéen muy kilifaam sart moo taxoon yàlla jël jigéen dénk góor muy kilifam bu xiifee na nga ko lexal bu maree na nga ko nandal bu rafle na nga ko wodd bu feebaree na nga ko faj na ko dëkkal gën ci rafetu dëkkuwaay yi mu ne ko nangu naa ko mu ne ko am na lu des mu ne ko lan la mu ne ko na nga joxe canam mu ne ko can gi yow yàlla jëm mu jële ma gis nga bindu turam ci arash te mooy muhammad cane naa ko ko te mooy laa ilaha illa allah muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wasallam bépp sëy bu ñuy takk ci àddina te julliwuñ ci seydina muhammad sëy googu du wér ci la mu ne ko jëmmu joojale lépp luñ ma ci ñaan danaa ko def ngir barkeem kon may naa la jëmmu jooju mooy Hawa gis nga jigéen comme ñu ngi ko bindee ci faaru càmmoñ gis nga booy lëng jigéen muy sa soxna laa wax de boo ko lëngee ndeyjoor du jekk waaye fa mu jóge di càmmoñ boo ko lëngee def cay yem kepp fii xikma yàlla la yàlla du ju mukk du jaawatle wallahi la newoon ci yàlla daa iman abalan ni tey soppeeku waaye yàlla du soppeeku yàlla ne aadama uskun anta zawjikal janna dëkkal aljana gi yaag sa soxna si li fi nekk yépp yéena ko moom waaye am na benn béréb day di benn garab bu fa nekk bu leen ko laal te mbokk yi aljana gën a tuuti boo ko xaajoon junni yoon nga dajale àddina yëpp du mot benn googale kon aljana yëpp mi ngi noonale juróom-ñaari aljana yi ay firdawsi jannatul ala jannatul maawa janatu adnin ay illiyun jannatul xuld jannatu naim aljana yi yëpp ku ñu ne yaa ko moom jëlal xanaa war nga ko doyloo looy dem di wuti leneen mu nekk ci biir fekk yàlla neen malayka yi sujjutal leen jëmm ji malayka yëpp sujjut ba mu def iblis iblis rek moo bañ a mbokk yi ana lan moo tax iblis bañ a ñetti yi rëy dugal na ko ci nee na kii cosaanam ban la moom cosaanam safara la te safara leer la kii cosaanam ban la te ban lëndëm la mu laal rëy rëylu moo tax képp kuy rëy rëylu dana alku dana doyadi dana yées dana dellu gannaaw ñu ne maa tawaada al insaanu lillahi illaa rafa'ahu llaahu wa maa takabbara insaanu illaa wada'ahu képp koo xam ne yaa ngi rëy rëylu yaa ngi suufe suufal te yàlla rek moo tax wallahi yàlla googu dana la yëkkati ba ñëpp gis la ca kaw waaye fii ak yaa ngi rëy danga dem ba kenn gisati kenn dootu la nawloote kenn dootu la bëggati bu yeboo ay million nga amoon doomi aadama yi kenn moomu leen ku leen may jàmm oyof ànd ak ñoom ñu ànd ak yow ku leen jaay daraja ñu ne la ñukku rek xam ne sa njëlbeen du dara toqant maniw la woon sa mujj du dara aw medd rek nga buñ la bàyyee nga nëb yàq kër gi bi loolu amee iblis daal di bañ a sujud ana lu tax ba tey mu bañ a sujud dafa bëggoon a boole boole baaxul mooy naa bañ a sujud bu ma gisee ku sujutul ma boole ko yàlla far ñëpp sujud mu daal di lang lang baaxul boo gisee dëgg toppal dafa bëggoon a boole naa bàyyi bu ma gisee ku sujutul ma kalaame ko yàlla mu duma ko far ñëpp daal di mu daal di siisu daal di lang ak lan moo ko tere sujud mooy dafa àtt ci yàlla njubari ba léegi ci la ñuy dund diw def nañ ko borom dëkk lu tax mu doon borom dëkk yaa moom yàlla moom iblis dafa ne lu tax aadama doon lii diw lañ def élimaan a ah, lu tax ñu def ko élimaan yàllaa ko def élimaan loo ci mun diw fal nañ ko président fal nañ ko ministre lu tax mu falu yàllaa ko fal loo ci moom boo toppee am jàmm boo toppul yàlla musibal la doo ci mun dara ci la yàlla dàqe ibrahim ne ko innaka rajimun yow ku ñu rëbb nga yow ku ñu doyadil nga wallahi génn sama nguur gi iblis jël ay bagaasam waaye bu ne balaa may génn fi tax ñu alag ma danaa ko yàqal moom it ci la demee aljana duggul ci biir waaye mu taxaw ci toog daal di wëliis ba léegi jigéen ñi boo ne piis rek ak lu ñu màgget nga gis ñu gestu seen maama ko defoon mooy Hawa ba léegi mi ngi ci ñoom yàlla yàlla dimbale leen yaa bi iblis daal di piis piisal rek xawaa daal di mu ne ko kaay soxna si mu ne ko lan la mu ne du gis ngeen alag nañ ma génnee ma am na benn garab bu leen yàlla tere dama ca lekkul woon bu ma ca lekkoon damay mel ni yàlla damay mel damay mel ni moom yàlla damay béel du ma fi jóg mukk gaaw leen ngeen lekk ko lu ko mooy bés bu meree daf leen di génne aljana de seetal saay saay waxul dëgg waa yàq na xel xawaa daal ne fan la mu dem ba gis fa garab bi neex xet lool gis nga lépp lu ñu araamal ñu muy yombe seetal njaalo doo joxe dépasse doo tabax kër bu feebaree doo faj ah jabar nag dangay ngay lexal da ngay nandal da ngay dëkkal bu feebaree nga faj lépp luy lu bon dafa yomb tey ji boo demee ci làmb ja ñu ngi jaayu rek ñu ngi jaayaxu rek seytaane bi nekk seen biir jël benn sagar daal la ko tuddee ne lii drapeau la sagar kese nga dem li nga war a jox sa njaboot yëpp nga geewi ko ñoo jox leen ko yaay dof ñeent yàlla na yàlla dimbale lañu mag mu taxaw ci digg géew di dóor ay kurpeñ naan rakkaaju naa bu ko waxul yi dafa rakkaaju mbokk yi seetaan leen mbir yi seetaan leen mbir yi fonkal goo xam ne mun nga yenn yow kenn aw jànk daal di jël mbokk ngemb bu tuuti goo xam ne paxaj lañ koy tuddee sa cër yëpp a ngi ci biti di dóorante ay kurpañ mel ni ay yëkk yu daju ci naan waaye waaye xam nga ne yow li nga doon sa yaay li mu doon wudd yow ñu foog na ku mbooloo topp rek ku mot la bu motoon bu ñuy wut élément kon mbëri làmb la ñuy wut ndax fu mu nekk élément lañ ko topp mbooloo nga ko topp waaye mbooloo moom doowul mbooloo gu yiw yàlla nañ ci yàlla musal ba Hawa demee mu daal di witti ci garab bi dindi ci ñaari doom àndil ko Adama ne ko Adama ah, yàlla day li mu doon tere mooy lii waaye ndeke buñ ko lekkul musiba la de gaawal ñu lekk ko Adama ne ko man du ma lekk gis nga góor dafay xalaat balaa muy def jigéen na dafay def soog a xalaat lii moo leen wuutal jigéen dafay def luy toj àddina gi toog nag xaar lan lay ju góor nag balaa muy def dafay xalaat lii bu ma ko defee lan lay jur moo tax seen anam du benn kon ku leen yàlla dénk da ngay dimbali ko muñ lool boo muñul doo yàgg ñoom yàlla na yàlla dëgëral sëy yi di jaay sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba lii amee awaa daal di lekk bosam yéey ko sàq mu ko daal di ko won ba mu ko wonnee mu ne gisoo Adama dara jotuma Adama jël bosam di ko sàqar na yàlla na jibril xoj ko bu yeggee ci biiram ah kon ni jigéen di gisee aada góor noonu la koy gisee te kon musiba la yàlla ne xawa ni nga wittee garab gi muy toq yooyu weer bu nekk da nga toq neex ci kaw naqadi kon seen maam moo leen yebee lii foofu dana am lu ma fa jaaral ngir boroom xam-xam yi toog mu doon njëriñ ci ñoom ana lu tax jigéen bu gisee aada du julli te du fay julli ga waaye du woor waaye dana fay woor ba dafa am lu ñu tuddee ah, awa dafa am lu ñu mooy alxukmu saabit xilaafa dalil ak loo xam ne waajib la mooy alxukmu saabit tibqa dalil lii boroom xam-xam yi ci fiq lii la ñu wax ah ana lu andi loolale ba xawaa gisee aadama muy soq deret ñoom dañ doon julli ñaar rakka lañ doon julli aadama ñaar rakka lañ doon julli jotaay bi moo ko dul maye bu loolu waxtu bu nekk ay limam danañ doon xam li yàlla def ko waaye incha allah dana leer ci ay kanam yàlla na ko yàlla dogal ko gisee mu ne ah taxal ma laaj jibril aadama daal di laaj jibril jibril na ko xanaa ma laaj yàlla mu laaj yàlla mu ne ko garab ga mu dogoon na mu doon toqee moom it dana toqee noonu weer bu nekk de fii jigéen gisagu ko du mun a jur waaye bu ko jigéen gisatul dootul jurati ba loolu amee mu ne ko julli gi nag mu ne ko bu mu julli mu ne ndax dana ko fay yàlla na ko dee de jéggal naa ko bu mu ko fay kon noppalu nañu loolu ruxsa la mooy alxukmu assaabit xilaafa dalil tibqa dalil alxukmu saabit tibqa dalil xam nañu ne tibxal waaqi' ba weeri koor ñëwee ñoom dañ doon woor kama kutiba ala lazina min qablikum la'allakum tattaquun ummatu aadama dañ doon woor ba weeri dikkee ci ñoom mu gis deret bi mu ne mu ne ko ah adama gis naa deret bi de mu ne ko bul woor te moom laa jul yàlla bala dafa laajoon yàlla bii nag laa laajul yàlla mu ne ko bul woor yàlla daal ko aha aadama yaa moom diina gi mu ne ko déedéet mu ne ko dama gisoon julliwul te baal nga ko julli ga mu ne ko bu mu woor te bu mu ko fay mu ne ko na ko fay moo moomoon maa moom ah kon andi na jigéen ñi problème bu du woon loolu bu woorul tamit du ko fay naka bu julliwul ni mu ko du loon fayee yàlla na yàlla yërëm leen bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ba lii amee moom yoon yonent yàlla aadama yàlla na jibril naj ko bu yegg ci biiram rek kon góor ji góor dafay gis mbërëg ne nañu loolu mooy donj bi nekk ci góor ci baatu góor moo tax arab yi di ko tuddee tufaxatu aadam pomi aadama ba kilo ko yàlla ba mu ko lekkere seen tubéy naaw seen mbubbu naaw aadama mbaxanaam naaw xawaa musóoram naaw kamisol yaak sëria dallee dem ñu ne dung ci biti te mosuñoo gis seen yaramu neen ñu jël ay xobu aljana di ko gàcc seen bopp ngir gàcce lii lu raglu la doomi aadama bu futteekoo ah mala sax moo ko gën a rafet ana nan la nit di futteekoo ngay góor kii futteek ngay jigéen du sa alxayru doxul seen diggante ngeen jaamaarloo wallahi ñaari jëm muy ñoo ñàkk jom ba loolu amee ci la yàlla wàccee iblis ca babil ci réewu iraq moo tax day tàng rek bu fay rek beneen jógaat mu daal di wàccee yonent yàlla aadama ca réew mu ñu tuddee Charnadib ñu ko doon tuddee Ceylan te ñu ko tuddee Sri Lanka ca ginnaaw réew bu Inde ni Madagascar mel ci Afrique moom it noonu la mel ci Inde mu daal di wàccee Hawa ca Jidda am nañu ne Jadda mu daal di foofale aadama di wër Hawa xawaa di wër aadama ndeke ba bésu arafa ca doju arafa foofu lañ gisante xawaa moo ko njëkk a gis ba mu ko gisee rek mu laal di toog jox ko gannaaw mel ni gisu ko jigéen a bëggu sax aadama gis ko daal di fëx jëm ci moom ñëw teg loxoom ci loosam ah kii du jongoma bi mu fel loxo ba fekk moom daw na àddina gi ah mu ne ko man de sonn naa ci wër la mu ne ko man de sonn ma ba ma wàccee ba léegi fii laa toog te dox na mboolem goxe àddina bi jigéen ak sagam boo ne dem koy saggi rek mu toroxal la nettali woon naa fi danaa ko nettaliwaat na ngeen moytu ñaari nettali yépp guddi gi mi ngi dem waaye bëgg naa ngeen jëriñu lool am na benn jigéen dafa doonoon dafa amoon ay wujj seen alal seen aay ñoom li togg dafay neex dafay ñu ko def alal moom nag amul du neex ku dugal sa baaraan rek daal di yëngal sa bopp ana nan la soxna si di def muy dem ci sëg ya si matière ya ku dee rek mu wàqi la jël sa càngaay yokk jox ko cuubkat yi ñu cuub ko mu jaay ko ah mu tàmbali nag aayam mooy dàq aay yëpp xam nga alal goo xam ne dafay dikk ci ci noonu rek ni nga koy dépenser ci noonu rek doo denc dara aayam di gën a neex rek ah ñu ne soxna si day soppeeku na aayam moo dàq ci kër gi te moom amul fan lay jëlee jëkk ji ne kii foog ma xam fan lay jëlee mu ngi bugg andil boppam musiba yàlla dogal benn jigéen borom alal daal di faatu ñu yóbbu ko rob ko foor mu bàyyi ba ngoonaa ngoon rek mu tëb miiru armele naka ni mu doon def daal di wàqi ndaw si ba génnee ko dindi malaan yi bu koo dugal rek jëkk ji daal ne nuus ci loxoom ne ko aha ndek yow sa ay yu neex yi da ngay sulli ñu dee di jël seen malaan di ko jaay dañu dundale tey nga siiw mu daal di yuuxu kër yi nekk ci weti bàmmeel bi yëpp daal di daw ñoo ne ah mbaalu malayka mooy mbugal foofu la waaye ba ñëwee fekk ñaari nit la jëkkër ja yuuxu bi yóbbu xelam jigéen xelam yuuxu xaj yuuxum xajul ci nit moo tax fu caay-caay amee jigéen dafa nangu dañ maa yekkataan daf ko nangu dañ maa siif wallahi daf ko nangu bu nanguwul du sumuk ba loolu amee mu yu ñëpp ñoo ne ko lan la seeta sama jëkkër yàgg ndaw si munu ndaxee xew sulli ko di jabaroo bàyyi na ay doomam bàyyi na ay jabaram bëggoon na dindi sagam waaye moom alku na benn yoon yal na yàlla musal seen pexe musóor yu gàtt yi doy na waar yal na yàlla dimbale ba loolu amee ñaareel bi mooy lan mooy benn góor la benn xale bu jigéen la yàlla daf ko dimbale mu nobanteeg benn xale bu góor ba ñu bëgg a sëy waaye xale bu góor ba amul dara moo tax yonte yàlla Muhammad nee na saa su jullit wut seen doom te muy koo xam ne borom diina la may leen ko du loolu rek fitna am waaye tey ji ñun defatuñ loolu ku wut sa jab sa doom da nga man de góor yàlla lay xaar te bu noddukat dikkee doo ko may noddukat anakan moo ko gën a nekk góor yàlla ko xam ne bu noddul élimaan du dégg di ñëw kon li ngay wut leneen la mooy boroom palto te borom palto yi njubadi moo ci ëpp ah ñu bañ ko may xale bu góor ba nga dafa ñàkk benn góor ñoo rek di aw màgget am ay kopparam ñu daal di ko ko may ndeke mage na ci at li jigéen di laaj yàlla xañ na ko ko waaye alalam may na ko xale wi mu yóbbu këram ngir taaram tëj ko xale bu jigéen bi di misère ba yooy ah mu gi mu def ay pexem ba jokkoog faram ba bu jëkkër ji demee rek kooku tegalante ay muul daal di yëg ci pilu ah jëflanteeg moom ndaw si commencé yaramam di soppeeku muy bëgg jëkkër ji ko yow sa mbir lay wóoratul am na benn dëkk benn doj la doj googale ku ci dugg dugguwaat rek bu fekkee da ngaa fen ci saasi dana am lu jóge ci kaw këpp sa kaw nga dee bu dee yaay ra dëgg dara du la dal mu ne ko ndax danga ca dem mu ne ko naa ko danaa ca dem jëkkër ji ne ko waaw mu ne kon bekkañ mu ne ko dinaa gàpp ñu dem mu ne ko baax na comme danañu dem rek baax na ba faram ba ñëwee mu jëflante ak moom benn noppi mu ne ko ah damay waati ci doj sàngam de mu ne kon de nañu tàggatoo sa dee dikk na mu ne ko danaa dem danaa waat te dinaa dikk mu ne ko nu ma nooy def mu ne ko bés sàngam heure sàngam na nga jaar ak gëléem ci bunt bi ne anakan mooy tukki tukki gu sori te bëgg a war aw gëléem ah mu ne ko baax na kooku daal wuti gëléem mu ne jëkkër ji bés sàngam nañu dem ca suba rek ñu génn mu ne ko man mënumaa dox de mu ne ko xanaa ñu seet borom gëléem taxi mu seen kenn ko borom gëléem kaay ndeke faru ndaw si la mu ñëw daal di yësal gëléem bi soxna si molli bugg a yéega daal di sànni boppam mu daanu te moo ko tey sëram yëpp daal di ko bàyyi aw xam ne dàng ci biti góor gi daw jëm ci moom borom gëléem gi daw jëm ci moom ñu sàng ko jëkkër ji gis na awraam xale bu góor gi gis na awraam mu ne ko dimbale ma yéegal ko xale bu góor gi téye ci mbagg bi jëkkër ji téye ci mbagg bi ñu yéegal ko bañ demee ba ci doj ga mu dem ba dugg ci biir xale bu góor baa ngi tiit bay lox góor gi ne ko looy tiit mu ne ko dama mus a ñëw fii moo tax may tiit ndek xam na li tax ah ba loolu amee mu ne ko maa ngi giñ ci màgg ki màgg bu fekkee keneen mus na ma laal ku dul góor gi ak waa ji <laughs> dal leen dal leen lii du mbiru reetaan lii du mbiru reetaan da ànd leen ak sago man leen sago lii ak njàngale la ndeke jëkka jàng xalaat laal gi mu ko laal ba mu ko yéegal ci gëléem bi ndeke moom waata mi ngi ci jublu lii la arab yi tuddee tawriya mooy la la nekk ci maanaa bu jegeñ ak la nekk ci maanaa bu sëri boo demee ci ulama bayaan lii la ñu tuddee tawriya ba loolu mu ne ko bu fekkee am na beneen góor mu musa gis sama awra it bu du sama jëkkër ji ak waxambaane bi naa alku ah kii gis na awraam kii gis na awraam jëkkër ji foog na ne ba mu koy dimbali di ko muur la ndeke moom bële la ci nam mu toog dara jotu ko mu ne ko mu ngi ni li ma la waxoon ki nga pexem jigéen moo tax inna yi naazimun seen pexe rëy na de kaala yi ci tànt bi la bu ñu génn sànni nañ ko sëriñ bi dafa ñuy sonnal wallaay sëriñ bi daf leen di digal jàmm boo dugalee ñaari bool ci néeg bi danga ko ubbi ubboo ko bu bët setee bi ubul woon doo ko wóoloo lekk mukk bi ubu rek donte sombi la moo lay dàqal soos bi ubuwul kon yàlla buy maye ay doomi waliw jigéen bi ne fàng ci biti du ko jox kooku mukk doom bi ki nga xam ne téye na boppam tey jaamu borom bi kooku rek la koy jox kon na ngeen góorgóorlu yal na yàlla dimbale leen jigéen bu nangoo rek dana jur ay ay kandiya am na benn boroom xam-xam bu mag dañ ko àndil ñaari xale yu tuuti ne ko ñaari ñett xale yi tuuti ne ñii bu ñu màggee lan la ñuy doon mu ne won leen ma seen lalu yaay yi bu ngeen ma wonee seen lalu yaay yi doom bu nekk dinaa wax bu màggee lan lay doon ñu won ko seen lalu yaay yi mu ne kii kilifa lay doon njiit lay doon mu ne kii nit bi digg lay doon yenn jamono mu baax la yenn jamono du baax la kenn du doon dara nit ku doy de lay doon dafay toppe waaye kenn du ko topp ñu màgg ñu mel noonale ñu laaj ko waaye xanaa ak yonante nga mën a déedéet ba ma duggee seen néeg dama ba ñu ànd xolam daal di neex doom sosu ca doom bu sosu ci biir bànneex dafay barke kon jigéen bu toppee ndigalu jëkkëram gëm yàlla gëm seyt Seydina Muhammad woor weeru kooram julli ay waxtoom topp jëkkëram wallahi dugg aljana rek te lépp lu mu jur est rek lay dégg mu ne ñu ne ko keneen ke ne mu ne damaa fekk digg lal bi moo nuux moo xam ne bàyyi jóge fële yaay jóge fële ñuy naxante ba mu sotti kon doom boobu digg yu doon lay doon tey mu baax la ëllëg mu yokkule mu ne ko doom bi nga xam ne dafa kasara doonul dara mu ne damaa gis fi yaay bi di tëdd moo nuux moo xam ne yaay dafa yàgg sonnal baay bi balaa mu yegg ci moom moo tax doom bi doon nit ko wax ne fala fala la yàlla nañ ci yàlla musal yaa bi bépp doom bu peete nga perte sa yaay moo la perte loo yàlla yàlla dimbale ñu bi jaay seydinaa muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba loolu amee xawaa ba mu felee loxo aadama ne ko ba mu ne ko man ba ma wàcce ba léegi fii laa nekk kon nañu bàyyee jigéen ñi seen sakk ci lañu tàmbalee nag ñuy def njaboot aadama xawaa jural na ko ñaar fukki biit biit bu nekk góor ak jigéen la doon doon jigéenu kële sëyal góoru kii jigéenu kii sëyal góoru kële ba mu des biir bu mujj ba lii dagaloon na ci ñoom ngir nit amul woon fokk nii am pour ñu daal di doon ay doomi aadama ci àddina gi fees caatam rek moo doonoon benn doom te mooy siisa isa am na ñu ne siitu si moom du seex benn doom la bàmmeelam mu ngi ci dëkk bu ñu tuddee mawsil ci réewu iraq boo demee ba nga jàkkaarloog penku euh, bët saalum bët gànnaar ba mooy mawsil li ñu tuddee Tikrit Kharkouk Arbil Kurdistan loolu yëpp ci boor boobu la nekk bàmmeelam fa la nekk bàmmeelu yonte yàlla Daniel fa la nekk yonte bi ñu tuddee Jarjis fa la bàmmeelam nekk Daniel am na ñu ne Misra la nekk waaye yont bu sonal dañ ko dóoroon ba mu daggatoo am na ñu ne ñu ngi ko suul foo am na ñu ne Égypte lañ ko suul waaye gis naa bàmmeelam ci dëkk boobu te mooy Mawsil siis dafa la fa la nekk bàmmeel boobu alhamdulilah siyaara nañ ko teg ci bët yàlla bu mu doon seen kumpa mug yaa rabbi moo doon caatu yonent yàlla aadama moom moom kenn moo dikk ci biir àndut ak keneen ndeke leeru Seydina Muhammad kon ci aadama moo doon toxu te Seydina Muhammad du jeg benn leer ci biir ab jigéen daa ñëw ci siisa ku mu feeñ nga doon rasuul ci ku mu nëbbu sa biir nga doon nabiyu wala nga doon waliyu jaar na ci yonent yàlla aadama seydina muhammad daal daal di jaar ci caatam te mooy yonent yàlla siisa daal di jaar ci yonent yàlla idrisa ñu ko tuddee axnuuq am ñu ko tuddee xurmuzul haramis moo njëkk a sol lu ñu ñaw moo njëkk a ñaw nit dafa doon taraxlaayu rek moo njëkk jël xalima sëpp ko daal di bind moo tax ñu dee ko idris waaye turam dëgg-dëgg mooy axnuuq wala xurmuzul haramis leer bi jóge ci yonent yàlla Idrissa ñëw ci yonent yàlla Nuhun ñaari tur la am Abdou Shakur ak Abdul Ghaffar innahu kaana abdan shakuran leer bi jaar ci moom leer bi jóge na yonent yàlla Nuux ñëw ci yonent yàlla Salih jóge ci Salih yonent yàlla Hud ñëw ci yonent yàlla Salih ba mu jóge ci yonent yàlla Salih ndeke yàlla mi koy waajal mu jëm ci koo xam ne moo nar a doon bu tawhid abul muslimin te mooy yonte yàlla ibrahima alayhi salaam yonte yàlla ibrahim jamono mi ngi dajeeg jamono benn kéeféer gu mag buñ doon tuddee namruud namruus bun kanaan duñu benn namruus ak namruud ñu benn bala dëkk la ca réewu iraq bala turi nit la namruud ak namruus duñu benn benn bi turi dëkk la ca réewu Irak ci beneen bi mooy turi buur ba pettaawkat yi ak jabaraankat yi bu xaaba yi dañ ko ne yow buur am na ko nar a judd sa yàqu nguur ci moom lay bawoo de mu tàmbali moom buur bi ku judd di góor mu rey la ku judd di góor mu rey la mu mujj mu ber jigéen yi daal di ber góor ñi benn bés am lu mu aajowoo kenn mënu koo dox te mooy bàyyi Seydina Ibrahim mooy taaruux du azara de azara bàyyi taxam la yonte Yàlla Muhammad leeram gi musta ci benn njaalokat jigéen bu sell góor gu sell rek ba loolu amee mu am soxla su jàmp te baayu Ibrahim ku mu wóolu woon la mu ne ko kaay doxal ma ko ba mu demee di ko doxi yàlla génne yaayu Ibrahima tamit ah ñu daje ah kii du soxla jëkkër ak jabar yu ñu teqale lu aram nekk ko bu ñu gisaatee rek muy noonu ndeke soxna si ëmb na waaye yàlla daal di nëbbu ëmb ga ba mu demee ba bugg a wasin mu génn dem ci àll ga te mooy ca réewu Haraan ca diwaana Kuusha ba te ci réewu baabil foofale ci kiil daan yu ni daan aw xeet la mu daal ko wasin ci biir doj ba mu ko wëssinee gis doom ji dañu koo tusngal dañ koo sang dañ koo diw dañ koo peñe a ah, mu jaaxal ko lool mu ne mbaalu ki ñu doon wax man la maa ko jur mu dem def semaine ñëw foog ne dee na mu fekk muy namp ci baaraanam bi moo tax ba léegi xale yi bu ñu saxee seen baaraanam daal di noppi ak lu jeex metti woon sunna yonent yàlla ibrahima la millata abikum ibrahim ba loolu amee pertaawkat yi dellu ne ko doom bi nga doon ragal de ëmb nañ ko ba wasin nañ ko mu ne kon jaratul may teqale góor yeeg jigéen danaa seet kan lay doon benn bés Ibrahima ni muy mage xale yi daawuñ ko mage li nit di mag ci benn benn bés moom ci benn heure la koy màgg li nit di màgg ci benn semaine moom benn bés la koy màgg li nit di màgg ci weer moom ci benn semaine la koy màgg yaay ji ñëw ci moom mu ne ko yiddu Ibrahim mu ne ko man la mu ne ko ah soxna si man mi kan mooy sama borom xanaa man war na am ku ma sàkk mu ne ko man maay sa borom mu ne ko yaay kan mooy sa borom yow mu ne ko sa baay mu ne ko sama baay kan mooy boromam ah mu ne ko ñiin jigéen na bu ñu waxee suñu borom rek amatuñu sañ-sañ paase ko ba loolu amee mu dem ca kër ga na jëkkër ji la ma doon ragal man maa ko jur de mi ngi ca àll ba Ibrahima ci la génnee fekk musta génn mu génn gi ci guddi nii lépp daal di lëndëm mu gis biddiwi dëliñ mun na ah, fii de ni mu leeree gën a leer ay moroomam mooy li tubaab naan étoile polaire biddiwi dëliñ xanaa kii mooy sama boroom jant ñu toog kas tuuti weer bi génn ba weer bi leeree rek leeru biddiw bi feeñatu mu ne ko du kii kee kii la ah yëgul ba jot leeraayu weer bi dem jant bi ne fang ak tàngooram mu ne kii day la ba jant sowee mu ne du kee du lee du lële man daal wajaxtu waji lillazi fatara samatal ardi fan jox naa sama jëmm ji ki nga xam ne moo fent asamaan fent suuf te li na ci man man la moom la xaqiqa ngoog li de ci zahir nii lañ ko mën a fiire waaye xamar boobale ak shamsu boobale shamsu maarifa la de lii ñi nga xam ne yàlla may na leen ba ñu xam yàlla fàkk ba duñ ko réere ñun ñëpp yàlla nañu yàlla xamal boppam waaye xam yàlla gi feeñ tey ci jamono ji li dogal bi mag ñi toppoon de xam yàlla boo ci jigee yaa ngi fen yaa ngi sàcc yaa ngi njaalo yaa ngi fen yaa ngi yore ay bool di tëb rek di tëbakadal diina diina amul caaxaan bu doon loolu ci diina la bokk kilifa diina boo demoon da nga fekk jàkkam fees ak ndënd tepp waaye loolu caaxaan la xale yi sonn nañu nañ leen dimbale nit jur doomam ba mu ne fàng doon muskal la wane woon jëriñ dayam a baayam dugg ci loo xam ne daf koy génn loo askan ak waaso mag ñi xamuñu woon lii te mag ñi kenn gën loon gën loon xam yàlla yàlla na yàlla fay mag ñi fañ ko tegoon yàlla na yàlla dimbali bañ teg ko foofale amul benn diina amul benn tariqa bu ko amul du tijaaniya du muridiya du qadiriya li ñu tuddee maarifatu billaahi jëkk na lislaam dellu leen ci suratu baqara dellu leen ci Muusa ixla na alayka na alayka boobu le du dàll de na alu siwa wa xayru la undur ilal jabal jabal boobu di doj bi de inna min al hijaara yàlla def na tashaabux yéen ñu jàng naxwu te saa su yàlla nirolee ñeent yi dafay am mushabbah mushabbah bihi alatu tashbih shibul wajh foog li dafay am kon doj bi yàlla tudd ci sooratu baqara ne na toq ndox doj boobu xol di doomi aadama la unzur ilal jabali fa in istaqara makaanahu li ci yàlla teg dégg ko beneen tool la ni yonent yàlla ibrahim ci la ñëwee ci dëkk bi ba baayam gisee ibrahima rek tiit na ba noonu la génnee àddina baayam fekkewul magam rakk baayam di bàyyi tëxam di azar fi moo ko yore woon kooku dafay kooku daal di ko yóbbu ci Namrus ne ko Namrus ki nga doon ragal de maa ko jur mi ngi nii baayam nag eh, dee na mu ne ko dee mu ne lu ko rey mu daal di ko nettali mu ne ko Ibrahim da nga am beneen yàlla bu dul man mu ne ko waaw mu ne ko mooy kii rey tey dekkil mu génn ñaari nit ci kaso ga mu rey kenn bàyyi kenn ki mu ne rey naa ki bàyyi naa ki munoon na ko ne dekkil ko du ko mun mu ne ko na sama borom mooy andi jant bi jëlee ko penku yóbbu sow yow jëlee ko sow nga yóbbu ko penku fa buhita lazi kafara mu ne kamaj xamatoon lan lay wax Ibrahima mu ne ko delloo ko dëkk ba kii xale la bés bu màggee ba gis ma sol sama yére buur dana ma gëm dana ma topp ba léegi buuri àddina yi loolu la ñu gëm foog nañ ne boo solee benn costume di yëngal sa bopp di jaay ay kurpej rek kilifa nga bu doon yëngal bopp dina tax nit doon kilifa si ndax kenn du ko jiitu ndax moom bu juddoo rek day tàmbalee yëngal boppam kon mbir mi jikko la comportement la bàyyi sa njaboot ñu ngi xiif ngay caaxaan du windeelu loolu du kilifa du kilifteef du ak njiit yàlla may ñoo xam ne dañuy yërëm oyofal jàppanal bi jaay seydinaa muhammad sallallahu alayhi wasallam ba lii amee aadama ibrahim mu dem ca kër ga baay bi dafay defar ay estati jokkan demal jaayi ko bu demee ne man yastari maa yaduruhu wala yanfa'uhu ey yéen gaa yi ana kan mooy jënd loo xam ne daf koy lor te du ko jëriñ kan mooy jëriñ kan mooy jënd bu demee benn naaj bi tàng mu ñëw dugal leen ci ndox bi ne leen ala tashrabuna moo ndox du ngeen naan waay loolu fan lay naane ci gàttal daal weer bi leer bi jaar na ci Seydina Ibrahim euh, alayhi salaam euh, ñu taxañ guddi gi mi ngi sori leeru Seydina Muhammad jaar na ci yonte Yàlla Ibrahim moom mi nga xam ne moom moo sanc kaaba gi ñaan fa ñaan goo xam ne ba yowmal qiyaamati makka du ñu ñàkk mukk rabbana inni askantu min zurriyati bi waadin ghayra zi zar'in inda baytikal muharram rabbana liqimu salata faj'al afidatan min an-naasi tahwi ilayhim warzuq min as-samarati la'allahum yashkurun yal na yàlla fay yàlla ci ni makka googale maami yonent bi sallallahu alayhi wasallam ca ismail nii lañ ko moomee diggante muhammad ak ibrahim juróom fukki góor dox na fi am na ñu ne Ibrahim moo leen juróom fukkeel góor jur góor góor jur góor ba mu yegg ci Adnaan muy muy euh, fanweeri ju teg Adnaan ba ci yonent Yàlla Muhammad muy muy ñaar fukki maam am na ñuy konte maamu yonent bi ba yegg ci Seydina Adama njuumte la nee na waman yu jaayizul Adnaan képp ku jégg Adnaan yonent li nga wax dool tu dëgg nit ñi dañoo foog ne Adama barke démb la aadama ay million ngi at la suuf si du téeméeri at du ñaar téeméeri at suuf si ay million ngi million ngi at la yéen ñu jàng xam-xam bi ñu tëddee géologie géologie ak théologie bokkul théologie mooy tawhid tawhid mooy wéetal yàlla géologie mooy jàng wogg yi mooy jàng mbell yi mooy jàng wogg yi suuf si ay million ngi million ngi at la yore ba léegi suuf si boo ko gasee ba nangami kilomètre ci suuf safara lay tàkk ngir lu facc jóge ci jant bi la suuf seeg jant bi benn jëmm la woon dañoo facc fa fataknaahuma dañoo ñebaloo woon yàlla teppi leen yéen ñu jàng géologie da ngeen ci xam lu leer moo tax foog ne aadama benn junni benn téeméeri junni at la aadama façon loolu di dem façon loolu dem am na boroom xam-xam yuy del naan benaan doomi adama cosaanam golo la wallahi doomi adama cosaanam du golo am na ki ko wax mooy ki ñu tuddee Charles Darwin benn tubaab la mu ne nit cosaanam golo la déedéet dundinam moo doonoon dundu golo ndax bi adama di wàcc amuloon kër amuloon néeg amuloon malaan dafa loon for di lekk rek di fanaan ci banqaas di fanaan ci xunti golo nii la mel ba léegi doomi adama boo seetee ron ŋaamam da fa gis lu mel ni bul ci ndeyjoor ak càmmoñ ba doomi adama di lekk yàpp bu tooy yàpp du pooy tooy dafa am tooke lii dafa doon dindi benn liquide moo doon rey dangar boobale waaye gisoo ba nit commencé di lekk lu ñu togg loolu amatul njëriñ boo ko dindee du la lorati te bu njëkk boo ko dindee mu lor la yàlla du ju mukk lu mu defee noonu la jàlla an yaxta yàlla ju jomb na di juum subhaanahu leer yonte yàlla Muhammad jaar na ci Ibrahim alayhi salaam daal di ñëw ci doomam te mooy Seydina Ibra góor di jur góor bañ a jur Adnaan Adnaan jur Maad leer ga di wàcc ba ñëw ci Abdul ba ci Hashim Hashim ku baax la woon moo tax ñu naan banu Hashim xiif mus na am ba kenn amatul lool lekk moom Hashim dafa doon rendi di togg ay ndékki di togg ay añ di ko may julli di di ko may doomi aadama yi bu ñu demee ba ñu rekk mu jël ko yóbbu ko ci kaw doj yi di ko jox picc yi ñu de ko Hashim mooy séddale waa koon mooy amru lii moo tax ñu de ko Hashim séddale waa koon bi mbaax googu yëpp leeru jaar ci moom la sallallahu alayhi wa leer bi jóge ci moom daal di ñëw ci Abdul Muttalib Abdul Muttalib saa su tëddee rek mu gis bu yeewoo dañoo tus ay bëtam bu yeewoo day fekk mi ngi xeeñ xat ak lat koloñ ndeke leeru Seydina Muhammad la malayka yi doon sotti lat koloñ sallallahu alayhi wa sallam kenn du moom yal yàlla taas ci barkeem ñun ñëpp buñ fi jógee yàlla nañu defaru ba faw ci barkeem te duñ bu ñu yàquleeti mukk yàlla dogal yàlla di koon ay kiraama benn bés mu gént benn gént gu yéeme mu dem nettali ko benn borom xam-xam mu ne ko aa mu jóg jamono day benn yonent rek moo des te tegtal bii nga joxe kooku day ci sa ndigg bi lay bawoo moom mu Mutalib ci lan mooy too lépp daawul naan sàngara te lislaam amul woon dafa doon jël basangam bare daal di ko lal ci keru kaaba gi di jaamu borom bi rek yàlla dogal am lu dikk mu daal di gént ñu ne ko gasal zam-zam ana lan mooy samsam mooy teen bi nga xam ne moo balloon ca Makka ci jamonoy Ismaël ba muy liir ci jamonoy ndey xaajara dañ ko jéggi ngir guddi gi dem na zam-zam boobale fitna dafa amoon ñu daal ko suul ba kenn xamatul fu mu nekk moom Abdul Muttalib te mooy maamu yonante bi bi gën a sës ñu ne ko jógal gas zam-zam mu ne lan mooy zam-zam ak fan la zam-zam nekk teen boo xam ne lii sakk nañ ko ay ati at lii day seytaane la ca guddi ga beneen guddi ga mu géntaat ko beneen guddi ga mu géntaat ko mu ne ana zam-zam ñu ne ko zam-zam mi ngi diggante euh, deret ga ak seet deret ba seen diggante néegu xorondom mi ngi foofale aw picc mi ngi tong foofu di di for ay ay pepp foofu mooy zam-zam balaa balaa mu yeewu ndek am na benn buuse bu doon yóbbu benn gàttam ci luuma gàtt bi daldi ñëw ba ci weti kaaba gi tële mënatul dem mu rendi ko fii fees ko fii diggante ba néegu baaxob mi ngi fa ba mu xëyee moom ab numtali mu fekk deret fii fekk feesuwaay fii mu fekk ci diggante bi néegu ay melentaan néegu xeeti mbindeef yooyu le mooy li ñu tuddee namlu wolof am na amal na ko beneen tur xorondom yal na yàlla fay la mu fekk aw picc tonca di lekk pepp ga ab nu mu tali commencé gas ñu ne ko yow dangaa da dof teen goo xam ne ay junni junni at sakkan nañ ko yow da nga ne da koy gas waaye mu ne man danaa ko gas ba muy gas di gas ñu jégg dégg ñu jékki-jékki dégg pikkam ba daal ne tell ca pind ba ñu ne lii day sam-sam la ñu daw ñëw ne dañ koy bokk ak moom mu ne déedéet da ngeen ne woon man dof laa yàlla may ma lii du ma ko bokk ak yéen ñu ne ko foog ñu bokk ak yow lu ko mooy ëllëg muy sa teraanga di sa tagg njaboot ah mu lànk rek ne yow yàlla boo gisee ñu may tuutil di ma doyadil sama ñàkk doom la yàlla boo ma mayoon doom mbooloo bu ma meree ñu mer bu ma jógee ñu dimbale ma bu may dem ñu gunge ma bu may ñëw ñu gàttanu ma dinaa rey benn jaamoo la ko yow yàlla mu dem na ba mu dem jiixi jaaxa am seen waa dëkk ne nañu dem ca hijr am na benn borom xam-xam bu fa nekk ñu daal di ko laaj lu mu ñu waxee ñu def noonu la ba ñuy dem ci yoon nga seen lekk jeex seen naan jeex ñu toog nan la ñuy def ñu ne ah, xanaa nañu gas bàmmeel kenn ku nekk tëdd ci biir bàmmeelam ku dee sa morom daal di jóg sotti la suuf fi mujj a ah, xanaa ngelaw sakk ko la ay tan lekk ko rek Abdu Mutalib ne man duma góor buy ragal bay toog di xaar ne faq ci àll damay jóg ba lu may dab dab ma ba mu jógee yéeg ci kaw gëléemam ba gëléem ba seqi rek ndox daal di génn ñoom ñoom ñu daw ñu daal di ca naan sangu ca feesal seeni mbuus ñu ne ko nañu mu ne déedéet dañuy wéy ñu ne ko dele yàlla bi la may ndox ci bii àll kerte ndeng yàlla boobu moo la may zam-zam aca dellul nga gas ko ci la demee daal di ko gas mu daal di am ndox mooy teen bi ñuy naan yàlla bu mu doon seen kumpa mu yaara bi ay million ngi million di di ci naan te du wow mukk yàlla na yàlla fay yàlla yàlla may ko fukki doom ah gént ga ñoo ne yaa ne woon yàlla boo amee fukki doom ñu mel ni ñu mel ni da nga rey benn jaamu yàlla mu lay dajale ay doomam daldi wantale bant mu daanu ci kaw abdu daar ah balaa loolu ba bant bi daanoo ci kaw abdu daar mu ne daf koy rendi ñu ne ko nañu nañu dem ci xaybar am na benn boroom xam-xam bu fa nekk ñu laaj ko lu mu wax ñu def ko ba mu demee mu ne yéen ku rey nit ci yéen lu ñu koy jotee ñu ne ko téeméeri gëléem mu ne teg leen Abdullahi ngeen teg téeméeri gëléem ba ngeen wont bu daanoo ci kaw gëléem ngeen rendi waaye bu daanoo ci kaw abdu daar euh, ngeen dolli wat fukki géléem ñu ne ko radi naa gërëm nañu ba ñëwee ñu teg abdu daar teg fukki géléem wontale bant bi daanu ci kaw abdu daar ñu tegaat fukki géléem wontale bant bi daanu ci kaw abdu daar ba mot téeméeru géléem bant bi soog a daanu ba mootee téeméeru géléem bant bi soog a daanu ci kaw euh, géléem ya ñu rendi géléem yooyu yépp lii moo nekkoon njotu abdu daar keroog na baayam na ko dootuma la tuddee abdu daar waaye tey abdullahi laa lay tuddee ngir yàlla moo la feeñal allahumma salli ala sayyidina muhammadin fatih lima ughliq wal xaatim lima sabaqa naasir alhaq bilhaq wal haadi ila siratika almustaqim wa ala alihi haq qadri wa miqdaar azim ba loolu amee moom abdul muttalib doomam boobu daal di ñëw ci moom te mooy abdu daar te mu tuddee ko léegi abdullahi doom bi dox ci mbedd bi fu mu jaar jigéen ñi di ko woo ndeke leeru Seydina Muhammad bi nekkoon ci baayam te mooy Abdul Muttalib tox na daal dina ñëw ci moom fu mu romb rek jigéen ñi daal di ko bëgg lool benn jigéen goo xam ne moom yahudiya la benn jigéen ab juif la mu ne ko ey yow Abdullahi sa baay mi ngi la jotee téeméeru gëléem kaay ma jox la téeméeru gëléem yooyale nga bokk ak man fanaan rek walla nga bokk man ci lal rek ma jox la téeméeri gëléem yooyu le ah bu doon xale tey la duñ la jox benn benn benn sell benn xar sax waaye ca la woo da koy wuy ci saasi waaye kaay ma jox la téeméeri gëléem nga ànd ak man ci lal mu ne ko amal xaraamu fal mawaatu dunahu fal hillahi lal fastaminhu yaxmil karimu irdahu wa dinahu fa bil amri allazi tabrinahu mu ne ko lu araam day bu ko ñëpp doon def du tax mu lew waaye bu lew bu ko ñépp bàyyi woon tamit du tax mu araam lii la tontu ba loolu mu daw ñëw ci baayam ne ko baay man day sonn naa fi ma toll nii ndax fu ma génn ci mbedd yi rek jigéen ñu may dagaan bugguma bokk ñoom ci lal yow baay dooma dimbala nga wutal ma jabar baay bi ne ko ah lii de man maa ko njëkkoon a war wax waa yow mi doom nga bëgg a sangewu nga bëgg a ñongewu ne da wut soxna nangu naa ko baay bi di seet waa Makka di seet waa Makka ba fekk Makka yépp benn jigéen mi ngi ci jigéen boobu benn jigéen gënu ko sell ah du dox du wax du tontu du ŋóobi du regaju te loolu moo yàq jigéenu tey ana nga ah, moom fii ci mbedd fekk mu ngi ci juróom ñaareel ba rabaj rabaj rek bu yóbbaale dana dikkaale boo waxee ñu ŋóobi la wala ñu ciipu la wala ñu purci la li musiba la balaa la jigéen googu du am jàmm mukk du jur luy tekki du lu jëm kër yàlla nañ ci yàlla musal ni ëmb méttee ni wasin méttee nga doon sa musibaay doom xam nga lii balaa la ngir tàngoor dong ak fiiraanga lii baaxul na jigéen yi delluwaat ci yàlla yonte yàlla Muhammad ndeke leeram moo nekkoon ci Adam Abdullahi moo taxoon mu wax loolale ba ko bàyyam wutalee Aminata ba ñu ah, ñu daay takk sëy ba ci leylal uruba ba ñu yendoo ci alxamis ba jant bi sow suba aljuma la ci lañ takkoon ci lañ daganaloon diggante yaay aminatu ak baay abdullahi te mooy waaye waay ci seydina muhammad moo tax lislaam takk bi mu xam mooy aljuma waaye ñun léegi suñuy takk samedi ak dimanche samedi yahud bee ko moom dimanche nasaraan bee ko moom te nasaraan ko sax seen dimanche googale yàlla joxu leen ko de jaamu ko te xambu yi ñoo ko doon def boo demee yéen ñi dégg angale da ngay dégg dimanche anglais yaa ci ko tuddee seen mooy lan mooy jant bi day mooy bésu jant bi boo demee ci réewu saba yi ñoom bésu dimanche lañu doon jaamu jant bi ñu tuddee ko euh, yowmu ibadati samshi mooy Sunday kon labbe yi ngir bëgg am mbooloo moo tax ñu bàyyi seen samedi ba dem wuy jaamu ko te xërami ci seen bés boobale ba loolu mu jot saa saako ci àddina bi tey kon aljuma mooy bésu jullit waaye du ñu takkate aljuma waaye samedi lañuy takk waaye dimanche lañuy takk l'islam xamul loolu moo tax sëyi kenn xamatu sëyi lan la ah diw sëyi woon nga diw yaa ngi ci sëy ba ay man del si naa fañ ko takkee moo baaxul del doo ci am benn semaine ak ñaar bañ ko takkalee bañ ko takkalee aminatu ca guddi googu rek ndëkk ëmb na seydina muhammad sallallahu alayhi mooy layla uruba mooy guddi aljuma mooy guddi aljuma googale keroog ba mu ëmbee seydina muhammad sallallahu alayhi wasallam lépp lu yàlla bindoon keroog wax na nit ñi jooy nañu fas yi ngexel nañu mbaam yi ŋaax nañu ganaar yi sab nañu muus yi ñeew nañu xab yu xaj yi mbow nañu jinne yi yuuxu nañu kondor yi xaacu nañu giléem nañu gaynde yi yëmmu nañu lépp nee na tey jii day ëmb nañ ngeen ci mbindeef yi seydina muhammad sallallahu alayhi wasallam kon lii yàlla rek mooy santante tey ak ndokkalante ëmb na ko juróom ñeenti weer moom aminatu ba ëmb ga amee ñaari weer ba ëmb ga am ñetti weer baayam te mooy Abdullahi mu ne doom nawle la ah ku yàlla dénk doom de war nga ko teral kon damay dem àll ba ma wuti teraanga ngir ëllëg sama doom bi bu dikkee àddina sama doom bi bu dikkee àddina ma teral ko damu mu demee laata laata muy ñëw ci digg yoon ba ci la ko feebar daal di dal biir bu metti mu daal di faatu ci diwaanu Madina foofale yàlla nañu yàlla taas ci barkeem ñu andi ay bagaasam ne a Abdoulaye mi nga xam ne demoon na bitim réew di wuti teraanga ngir bu doomam jikkee mu teral ko Abdoulaye faatu na fekk jabaram mi ngi ëmb waaye ba Aminatu déggee loolu bu doon jigéenu tey la mu yuuxu woy man torox naa fan laa jëm sama jëkkër dee na waaye déedéet dafa génn mu dem téye ci jaaroy kaaba gi mu ne e yow yàlla mi ma mayoon jëkkër ju tedd gi te mooy Abdullahi mu dem bàyyi ma deretam bi yow yàlla nangu naa sa ndogal maa ngi leen ñaan doom bi nga def ko doom bu barke doom boo xam ne ah dina siggil askanam ak waasoom wallahi yàlla nangu na ko ba mu demee ba am ñetti weer mu jékki-jékki ci biir néegam mu seen ay jigéen yu njool yu rafet seen kawar yaa ngi watatu benn jigéen jiitu leen mi ngi njool ni garabu tàndorma soxna si gestu yem ci ñoom ñu ne ko bul tiit man la xawaa lépp luy nit man maa ko jur jigéen jii ma àndal ay jigéenu urul ay ne lañu aljana lañu jóge dañoo ñoo ngeen ndokkeel yaa ëmb ngeen ci mbindeef bi sallallahu alayhi wasallam ba mu bi am juróom benn weer mu gestuwaat gi ci néegam ay jigéen yu rafet seen létt yaa ngay direeku am ku leen jiitu taaru lool mu ne kon man maay asiyatu bintu mazahim man maa doon jabaru firawna waaye moom jullit la woon seetal nattu yàlla ni firawna bonee ak jabaram yi mu baaxee xam nga lii kaaw teefu na góor gu baax yàgg na am jabar ju bon waaye jabar ju baaxit yàgg na am jëkkër ju bon ñoom ñaar ñu daje yombul yal na yàlla dimbale ñu yal na yàlla may ay soxna yu baax soxna yu yiw soxna yu topp dina yàlla gi topp sunnaay Seydina Muhammad soxna yoo xam ne du ñu ŋóobi du ñu ŋeleju soxna yoon dañuy taaru dañuy jongomaw dañuy njegemaaru bi jaay sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam bam demee bi am juróom-ñeenti weer